culture ak nekk ci tool yeeg yooyu mu teel koo xam muy lu baax loo xamante ne dina ko yar ëllëg ngir ëllëgam kon yooyu te yeneen saa salaam fii nii mooy suñu royukaay gone gi bi mu ñëwee neewul ah non non non moo tax kii la culture la waaw euh, euh, Europe gii lañ ko doon def léegi nag ñoom ñu ñëw ba ci <laughs> après bëgg mondialiser fépp déedéet mooy comprendre nañ dëgg la am na yedd liggéey yoo xam ne doo ko jox bu bare ay machine yoo xamante ne ay dañuy dagg ay bois machine yoo man na fiye euh, euh, loxo kii bi nga bàyyi ko yooyu wóorul ak yu dangereux yooyu mais yi nga xam ne ngay ñëw voilà boo soxlaa soxlaa benn kii ngay jox ko boo yónnee mu dem yónni loolu xatta loolu sax ñoom yéeféer yi sax waxuñu loolu OMS sax waxul ne boo amee sa doom wala bii tee xaw ma nan ak nan bureau international xaw ma la bi travail bu ko yónni bu loolu yi fi caaxaan kon dañ ciy jàng loolu wastixdaamu saghir waaw mu ne wa ardul islam ala sabi eh, walaw la sihhatu minhuma aradahu alayhi mu ne tamit dañ ciy jàng ne l'islam dañ ko gaaral koo xam ne xale la waaw mooy ku ràññee la koo xamante ne ràññee la xale bi dafa ràññee woon waaw kooku man la ko présenter lislaam waaw léegi nag mooy moom eh, eh, mu ne bu dul woon ne dina sax bu tuubee ak tuubam du sax du du du wér bu boobaa kon doo yore saa sax doo ko def te moo ñuy <laughs> voilà mu ngi noonu eh, kon loolu lu am am solo léegi am na leneen tamit loo xam ne lool eh, imaamu al-Hafiz wallahu taala alam am na leneen luñ ci jànge mooy quand même li Seydina Anas def Seydina Anas ñëpp xam nañ ne mooy xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañ ciy xamee nit tudd eh, gëneelu keneen xam nga mooy liggéeykatu yonente saa par excellence neewul bo yahud bi day ñëw di def li man mooy di liggéey yore saa salaam bon te lii lu weesu la mu ñëw di ko nettali ñoom saabit ñii euh, bon di tudd boppam rek waaw comme ñi nga xam ne ñun ñi ñi nga xam dañu feebar loolu la ñuy def waaw nekk di tudd seen bopp waaw di tudd seen bopp rek waaw ñoom daal ci sëriñ ba ñoom daal ñoo aat keneen koox seen mbokku taalibi boo xam ne dina def lu baax doon na defal sëriñ bi lii wala sëriñ bi am na ko wax ñu suul lépp waaw duñ ko reconnaître duñ ko wax waaw bëgg yaakaar nañ wax yu baaxu kookee day suul seen yos alors que ñooñu loolu mooy ñàkk xam mooy ñàkk bopp mooy ñàkk a yeewu waaw jàpp ne loolu buñ ko waxee ah non loolu sa way na ngay waaru voilà waaw suñu naan suñu mbokku taalibe ba keroog wuu sëriñ bi la ko wax rëy na mais nag ñépp yaa ci gën a yaa ci gën a jege waaw lii loolu dama ko wax parce que gars yi dañuy jàpp ne man am na keneen ku ma sut yooyu yëpp feebaru xol la yoo xam ne yu nekk ci waajoo waaw sëy naa anas waaw radiyallahu anhu mu ne kaana ghulaamun yahuudiyyun yaxdumu nabiyya waaw dafa newoon benn jeune yahuud boo xam ne da doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme moom ni koy defee da doon liggéeyal mooy Seydina Anas ni mu ko mu ëpp waaye kii am na lu muy def mu xamal ko quand même que bu dul jullit mooy même dañ ciy jàng tamit ku dul jullit yi di def lu baax loo xam ne ci biti lu rafet la ko reconnaître ko ko ah doon na def lu rafet de ndax liggéeyal saa sax moom lu rafet loolu noonu dugalu ko taxul mu mucc ci añ mu mucc safara waaw il faut que ça soit très clair loolu tamit beneen mbir la buñ koy jàngale di liggéeyalub sëriñ kese te yow yàlla wommatuloo yàlla loolu defu la dara waaw loolu defu la julli de loolu defu la julli naan man sama man ñun ay ceddo lañ waaye nag ah sëriñ bii de moom dama koy liggéeyal waaw di dëkk moom tout le lu mu bëgg ma nekk waaye def ci sama ceddo gi dugguma ci lislaam ma ne loo ko ma ne lëgëyal yëgaleel lëgëyal mu kontaan lool loolu taxul nga mucc ci safara li lay muccal ci safara mooy aslim li yeneen saa sala wax nga tuub waaw gis nga boo tuubut yow ba léegi yaa ngi ala shafa jurufin haar yaa ngi ci peggu safara soo xam ne booy dee ci tuddu kenn manu ci dara waaw kon xidmaal nit ku baax tekkiwul na maa ngi koy xidmaal ça veut dire man mucc na li lay muccal mooy diine yàlla jiinoo ci nekk voilà manoo di rey li yàlla digle ñaman du ma julli du ma woor du ma dem aji du ma dem aji du dem dara waaye nag maa ngi ci liggéeyu sëriñ jiw boo jàppee ne loolu mooy tax nga mucc yow xamoo yow yow li la doon liggéey yoneen saa saa biiru ko yeneen sa asalam kañ la ne anqadahu llahu min an naar bi mu nee bi mu ko nee aslim tuubal mu tuub waaw ba mu tuubee ci la yeneen sa asalam génn àddina yeneen sa asalam ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla mi nga xam ne anqadahu alladhi anqadahu min an naar bi anqadahu min an naar anqadahu bi min an naar mi ko sauvé ci safara jaare ko ci man waaw mooy li lay jariñ ci sëriñ du liggéey biñ koy liggéeyal waaw déedéet du lool de ñu bari nag foofu lañ def erreur waaw naan nekk ci dañuy nekk ci liggéeyu Serigne diw nekk ci liggéeyu sëriñ diw bari yàlla mi nga xam ne yow li mu la teg Serigne diw moom la la teg nga bëgg koo neexal c'est quoi ça loolu du xel nga bëgg a neenal li nga xam ne yàlla moo ko teg Serigne diw teg la ko yow nga bëgg koo neenal parce que ci service um jaam ni yow nga yem eh, ki ki leen bind yéen ñëm nag service am nga neenal service ki nga xamante ne nii moom ngeen bind moom ñëpp moo leen bind yéen ñëpp loolu xellu la loolu xelluwul loolu xelluwul waaw la ta'ata li maxluqin fi ma'siyati al-xaaliq amul di topp benn mbindeef ba loolu topp nga ko topp yóbbu la ci mooy yàlla du bind loolu kay xanaa ñëpp ko jàng ci laxda nii mais bu jëfe jotee ku nekk di jëfe lu la neex wala yàlla bi la wal iyaazu billah loolu manu la demee waaw ku jàpp ne loolu nag mooy yoonu mooy yoonu texe mooy yow moom ña la gëm looloo def ko sa bopp wallahi teg nañ la ci yoonu cànkute goo xamante ne nii giddeegoo ko fekk dañoo ci waaw yàlla mooy almaabudu bi xaq moom la ñuy ci digg waaw sëriñ bi rek boo toppee sëriñ bi waaw te sëriñ bi lim lay woo moo dug ay mbiru boppam a tax ngir ñu ànd jaamu yàlla loolu la lay léegi am yoo xamante ne loolu dala koy yombal mooy le fait nga koy euh, euh, nga koy jàppale yenn yi di ko defal yenn yi loolu daa bokk rek ci ci cheminement bi waaye tekkul ne loolu mooy cheminement bi déedéet cheminement bi mooy jaamu yàlla jël sama xol sama xel sama lépp ak ko ci yàlla man la ma ciy branché ba li nga xamante ne moom moo ma ko gën man moo ma ko gën a xam looloo tax ma ñëw ci moom ngir mu branché ma ci lool teg ma ci loxo yeneen ci bari saa saa entre temps nag comme que moom mooy ki may wan leer di ma wan mbaax lépp loo xam ne teraanga gu ma ko mën a defal wala liggéey bu ma ko mën a defal ma defal ko ko tey yàlla tax alhamdulillah est ko loolu mooy ak taalibe il faut pas ñu juum loolu mooy ak taalibe waaw may defal sëriñ bi di ko liggéeyal ngir yàlla lillahi ndax borom bi sama gindeeku ci yo ci moom mii la ko jaaral ma rek reconnaissance ndax man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah ku dul sant yàlla nit ñi du sant yàlla dëgg-dëgg waaw te borom bi daa bëgg ki nga xamante ne nii moom la jaarale xéewal gi ci yow mu agsi ci yow santal yàlla waaye bu ko fàtte waaw loolu la loolu mooy lii c'est ça l'esprit de tarbiya l'esprit de ànd ak sëriñ c'est ça mais c'est pas léegi man ba ñëw di topp mbiru sëriñ bi ba bàyyi ki nga xamante ne man moo taxoon ba may ut sëriñ moo taxoon mu yàlla mais esprit boobu comme que dañ koo raté foofu lañ boo raté foofu rek affaire bi foofu la mooy kan la ñuy ut boo ut sëriñ kan ngay ut yàlla ngay ut ngërëmu yàlla ngay ut nga tànn koo xam ne da nga xam ne moo la tane moo la gën a xam yoon wi parce que yoon wi dafa compliqué dafa nekk loo xam ne ay pakk-pakk lu ñu naan bakkana ngi fi lakkoog man seytaane ngi fi hawaa bànneex yeeg iblis ak li nga xamante ne mooy àddina ak loolu ba yooyu man euh, euh, nekkuma euh, la ofsinu sibaaha aayuma ci nage ma ut maître nageur muy sëriñ bi buñ jëlee parabole boobu ki nga xamante ne nii manuma séy war a jaar war naa jóge fii caaroy daan dem ba ba ba ba ba gore te foofu manumaa jël gaal nage kese laay def loolu kese fi mën a nekk mooy fii léegi nu may def damay ñëw duggal sama bopp noonu déedéet damay ut koo xamante ne nii ku xam la koo xam ne yàgg naa def aller bi retour bi ba pare xam li ci biir ndox mi xam ne côté bii danger yi mu man ma koo teggil ak nan la ñuy naagee ba man ma loolu waaw la objectif bi mooy lan mu ñëw lang ci moom toog noonu kese yem foofu déedéet ngir ma jàll ca beneen rive ba mooy jote ngir mu yàlla loolu kese la waaye du ma ñëw duggal sama bopp di essayer alors que man mbir mi wóorul ci man ma ñëw nag jàpp ne maa ngi ci lu baax sama bakkan trahir ma bu yàgg waaw loolu il faut ñu bàyyi ci xel moo tax yeneen tubaab saa saam fii waa ji euh, bii nii euh, euh, li ko sauvé nekkul li mu doon liggéeyal yeneen saa salaama jamais non <laughs> non non non waaw non non non. <laughs> dane déedéet xam nga lan moo ko sauvé li mu tuubee ak tuubam moo ko sauvé moo tax liggéeyalal ku baax ku ma soob moo tax wax yooyu ay nettali wolof kese la waaw <laughs> waaw ay diw que même doonu loon la doon la doon liggéeyal loolu kan moo ko texeel bu dee ba muy faat gëmul woon l'islam kooku yeneen saa salaam ñëw ci yahut bii doon ko liggéeyal fekk ko muy waaj a faatu mu ne ko tuubal bi mu tuubee la kontaan ne alhamdulillahi alladhi anqadahu minan naari minan naari minan naari bi waaw waaw maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko suufi ci safara jële ko ci man loolu leneen liñ ci jàng dañuy xam ne mooy yahud yoonu yahud manoo cee nekk di texe yoonu chrétien manoo cee nekk di texe kullul mi la waaw yoon yooyu yëpp borom bi da koo fatt bi yonent bay saasaam ñëwee du nangu kenn di jaamu jaamu yàlla ju jaar yoon ju yàllay nangu lu dul nga jaare ko ci lii mu indil hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu la yàlla def comme ñu jële patt ci seeni yonent waaw waaw bu ngeen ne da ngeen a nekk ci li ngeen nekk mu dikkal leen samam ndaw waaw waaw ko topp ah jëlal ñoom patt waaw ñoom ñu daal di jëlëg seen borom tabaraka wa taala ñoom yonent yi waaw pat wa id axada allahu mithaqa annabiyin lama aataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qaala a aqrartum wa axadtum ala dhalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin suratu ali imran aya 81 suñu boroom ne wa id axada allahu fàttalikul ba yàlla jëlee misaaqa nabiyyin pactu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam seen pacte la jël engagement pacte ak ñoom lama aataytukum ne bu leen dikkalee min kitaabin bu ma leen joxee téere yónni leen ci jaam yi jox leen téere wa xikma ak lay leeral téere boobale summa ginnaaw ngeen nekk ci seen mission yow Seydina Muusa yow Seydina Isa yow Seydina mu euh, Ibrahim yow Seydina Yuusuf ku ci nekk alayhimu salaatu wassalaam summa jaakum rasul ba ngeen ci nekkee am am yonent sama koo xam ne sama ndaw la rasul musaddiqun ñëw di dëggal li ngeen nekk ñëwul na li ngeen newoon daa foofu baaxul lima ma'akum dëggal li ànd ak la tu'minuna bi ku kooku ñëwee que ni jël naa pàcc ci yéen que di ngeen ko gëm mooy gëm ne man maa wax ne bu ñëwee mooy nekk seen moom ngeen di topp bàyyi li ngeen nekk topp ko ngeen koy defandoo waaw mais moom mooy jiite wala tansuruna te di ngeen ko dimbali loolu la jël ci pacte ci yonent bu nekk xaala mu ne leen aqartum est ba kum yonent yëpp ñoom ñëpp yëpp ak surtout ñi nga xam ne nabi yi ak rasul yi rawatina rasul yi ñoom ñëpp ndax nabi yi tamit dañ leen a yónni waaw mais joxuñ leen téere waaye ñi joxul téere ñu ngi ci biir ñuy jox téere ñoom tamit loolu waaw est-ce bu boobaa di ngeen ko topp dëggal ko ba pare dimbali ko waaw ñu ne ah aqrartum ndax di ngeen saxal lii borom bi wax leen ko wa axaltum ngeen jël ala zalikum isri lii seen pacte qaalu aqrarna yonent yépp waxandoo d'une seule voix ne loolu saxal nañ boroom bi loolu bu amee dinañ ko topp moo tax yonent saa salaam doon wax ba pare mu ne ba nañu pare qaala mu ne fashhadu seede leen wa ana man seen borom min ma'akum maa ngi ànd ak yéen min ash moo tax yonent bi saa saam ne woon law kaana Isa law kaana Muusa hayyan waaw laa yas'ahu illaa an yattabi'ani gis nga Seydina Muusa bu nekkoon di dund doonul woon yaatu ci moom lu dul mu topp ma man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw Allahu akbar kon kooku noonu seen yonent lañ waxoon lool lan ngay xalaat kon seeni taalibe yonent bi saa saam ñëw ñu ne ñoom. nee nañ gëm nañ ñenn ñi gëm nañ ko waaye du ñu doxe liñ fi nekk waxuñu dëgg kadda al imaanu ma ma'na al iman al iman qawlun bil lisan i'tiqadun wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil yàlla mooy lan wax la ci ci làmmeñ looy fas sa xol wax ko ci sa làmmeñ te say jëf di ko wé di di ko di ko di ko di ko ware est-ce que yahuud yi bi nga xam ne nee gëm na ne saa saa wala chrétien bi waaye nag euh, gëm na ne waaw moom yooyu na mais nañ nekk rek ci lislaam googu euh, euh, lislaam gi ñoo ñun ñëpp ko bokk mooy gu mat googu voilà mais dinañ mucc loolu amul loolu du dëkk kon day dëkk ana jëf ji ana jëf ji jëf jee wan ne kii gëmul yonent bi saa ndax ma ni gëm naa ne saa mu ne nga leen julli nga ne non man nag julli concerné wu ma li ummi la la waaw mais nag gëm naa ne moom la yàlla waxoo dëgg waaw te nag yahut bii nii mooy moom rien que mooy gis nga cofeel gi mu amaloon yeneen saa ba taxoon muy ñëw di liggéey këram di ko liggéeyal kooku xam nga ne kooku bëggoon yeneen saa salaam nekkul woon jàppoo ko woon noonu comme mbokku yahuudam yu euh, paa yu yées yi mais pourtant malgré loolu yeneen saa salaam neewul ah feebar na kii de comme que mën na doon liggéey li ñu doon wax sànq ah bu génnee àddina ak ak ak ak ci xaal bu baax boobu nga xam ne mooy liggéeyal ma. kon nag loolu mooy ne déedéet dafa ñëw ne ko aslim mooy duggal ci l'islam te yahud la bu doon nag nekk ci yahudi yi doy na ñu gëm na yonent saa salaam xam nga ne booy boobu du ñàkk ne am na am na kanam yu mu gëmal yonent saa salaam waaw mais nag kanta wommatu ne moom moom dugg na ci l'islam loolu la def loolu yonent bay saa ne ko aslim wommatu jébbalu duggal ci l'islam mu daal di koy wax mu xool baayam baayam na ko ati abal qasim toppal abul qasim sallallahu alayhi wa waaw mu daal di koy topp génn àddina ci saas waaw yeneen saa sallam bég jóg sant yàlla mi nga xam ne moo ko muccal jaare ko ci moom ci safara kon loolu wax caaxal la amul benn yéeféer boo xam ne naan ñoom mën nañoo nekk ci liñ nekk ba pare Eh, eh, eh, ñoom ñu nekk ci lu baax est-ce que du affaire bi l'islam yëpp yi ni ay doxalin la walla yeneen saa salaam da ci am branche bu yor ñoom am na branche bu ñu yor mbir mi yëpp mooy wala na illa wa antum muslimun innal diina indallahi al islam waaw leen nag diina dëgg-dëgg li euh, diine ci l'islam fi yàlla mooy l'islam est ce que loolu noonu nga xamante ne nii yahuud yi ñoom buñ ci jàppee noonu euh, est ce que loolu ça veut dire pas dire que ñoom euh, am na luñ jàpp même bu dee doxaluñu ñun version charia bi ñu yor ñoom ñu ngi doxal beneen loolu daa amul ban version charia lañ yor seen bos dafa désuet bi ren saa salaam ñëwee la yàlla fol yooyu la yàlla fol li nga xamante ne moo ne woon ci seen téere loo xam ne suñu sharia daa ñëw saxal ko te bu boobaa li ñuy topp du ñoom la nekkoon seen téere mais li suñu sharia sa saxal waaw sharu man qablanaa lii mooy dëgg ku la waxul lu li ay caaxaan la lay wax te léegi nag daa commencé di am ñoo xam ne ci wàllu diine lañ leen xamee ba pare di jéem a wax wax yu mel noonu di duur lëndëm gaay di jéem a kii pour waaye laa dialogue entre kii ak tamit neexook gaay ak tamit est-ce que voilà est-ce que ak jël aay yi jël aay fii jël ab aay fii ne lii est-ce que wanewul nangam loolu wanewul dara li muy wane lenn la mooy laa laa yaqbalu llahu li abdin ta'a illa idha kana an tariqi mustafa borom bi moo dul nangul benn jaam sallallahu alayhi wa ak topp yàlla lu ci yoonu yonent bi ay saa salaam lay jaar waaw waaw waaw loolu mooy dëgg waaw loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg gi waaw lii mooy dëgg ku la fi wax leneen mu ngi lay wax lu wuteeg dëgg eh, eh, wallahu ta'ala a'lam fala wa rabbik laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum thumma laa yajiduu fii anfusihim harajan mimmaa qadayta wa yusallimuu tasliimaa lii yahuud bi da ko def falaa wa rabbika waat naa bu dee jullit la doon wax ne jullit bi ne sax jullit la fekk gëmam du dëgg dëgg dëgg dëgg lu dul mu man lii lan ngay xalaat ci nga xam ne moom da ne moom moo xarian bi c'est pas pour moom ay julli yi ay woor yi non moom mais nag gëm nañu tamit yoneen saa salaam loolu est ce que loolu rek dina doy voilà ku gëm loolu est ce que loolu rek du doy ndax branche yi muy gëm yàlla gi gëm yonent yi ñoom am nañu ko ma ne la amuñu gëm yonent yi amana rasulu bima unzila min rabbi waaw loolu yow yow yow yow loolu loolu la kii gëm na li nga xam ne moom la yàlla wàcc gëmu ko gëmul li yàlla wàcc laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli noo muy def moom amana ar-rasulu bima unzila min bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi gëmul yonentam yépp te yonent yi koor lañu ñépp ngay gëmandoo nga ne waaw mais gëm ne neen yonent saa sallam kii la kii la quoi euh, yonent la ma ne la lool nag waxoon naa la tontu woon naa la sànq al imaanu intiqadun bil janaan wa amalu wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih est ce que loolu yow jàpp nga ne gëm yàlla mooy looy fas ci sa xol di ko wax sa làmmiñ ba pare say jëf di ko say kër di ko jëfe yow yahut bi jëfe na lool gis nga ko muy julli muy jullil yàlla ni ko nent saa saasaam jàngal gis nga ko muy tawaaf ak aj def nga gis nga ko te man na kon loolu bàyyi leen waxu caaxaan wallahu taala alam leneen luñ ciy jànge nooy li bàyyi yahut bi def waaw mooy nit boo gisee sa doom wala koo xam ne yaay kilifaam am ku koy woo ci lu baax yow bul ne bul bu la fanatisme bu la fanatisme jàpp waaw koo xam ne moom xam nga ne kii ak mbaaxam dafa fës dafa leer mu koy woo ci loo xamante ne jëmewu ko lu dul ci yàlla bu fa nekk naan déedéet non non non non non non gis nga duwaayu yahud bi waaw doom ji da koo xool ngir xa ma ma ma def li yonent saa sala wax wala déet mooy aslim mu ne ko atiya abal qasim waaw toppal abul qasim te moom yahuud la parce que ñoom ci seen bopp xam nañ ne mooy dëgg ñoom xam nañ ne la ya'rifuuna annahu haqq ko gën a xam waaw ñoo la gën a xam loolu ko gën a xam waaw ñoo la gën a loolu kon nag euh, euh, loolu lu am am solo la ko wax googu baaxul waaw waaw ah, eh, voilà ah, yooyu moom saa yi ah, waaw yooyu moom da ngay waaru ko wax rom bi neen alladina aataynahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun gis nga gaa yi ma joxoon téere yahuud yi nasaraan yi ñoo la gën a xam yonent bi saa saa xam nañu ko comme ni ñu xamee seen du ko seen doom yi lu ko raw waaw moo tax Abdallah ne woon man de radiyallahu anhu damay seedeel yonent bay saa loo xam ne du ma ko seedeel sama doom mu ne man moom ndax sama doom maa ko jur loolu du yaqin jege na yaqin nag information la rek parce que possibilité juruma ko mën naa ne alors que que yonent saa saam moo yonent loolu yàllaa ma ko wax li la yàlla wax daa yem ak li la <laughs> loolu dafa am solo quoi kon loolu lu am am solo la ñoo ko gin a xam waaw kon boo gisee yiwu fenn yow boo ci duggul bul ne ah man daal bu ci sama doom ak yooyu bu mu ci dugg ak nangam man daal yii ah yow xamante ne nii eh, eh, ay dañuy jàngale alxuraan ay internat yu mel noonu yu am solo nga ne bon man communauté bi ma bokk daal. ah man ak ñee di ko def daal man ànduñu dara tad da yëpp yi ci l'islam parce que ñi ay ibadu rahman lañ yoo xamante ne ni yow l'essentiel mooy dinañ jàngal sa doom alquran ju baax wala déet talal lañ ko fay jàngal après ah ni ñuy jullee ni ñuy woore ni ñuy kiiwee loo xam ne yow boo mayul boo ko yoroon sa kër du ko xam man ma saa doo bàyyi nga ma ne la si day gis ngay def rek te yow li ngay def mën naa ni erreur yu bari te xamoo parce que jàngoo xamoo waaw lam daa <laughs> Euh, nañu xam ne dëgg rek waaw euh, mooy lam daa mooy ki nga xamante ni toppatoowul xam-xamu diine yow da ngay toppatoo xam-xamu diine ñoom ñu ngi koy toppatoo ñi koy toppatoo nga ne doo ko jox sa sa doom bi nga xam ne ci diine nga ko bëgg a yaat ah au minimum âge boobu mu jàng alxuraan minimum boobu ah bu dee yow amoo feneen foo ko def nga gis ñii ñëw di proposer lool. doo ñëw rek euh, ci ci ci bañ systématique googu ah non ñoom nangam nangam nangam nangam ma ne loolu lépp ay fi caaxaan mu nekk fi di seetaan ay seleet ay nangam ak nangam du jàng dara nga ñëw na utal ko benn saa di di ngir ngir tra ngir euh, euh, apaiser sa conscience jàpp ne yaa ngi def dara te defoo dara ah alors que bu nekkoon fee mooy de mu mokkal alquran bi jàll ci leneen nga koy réviser loo ak loolu mu nekk koo xamante ni yu bari dala koy mën a xamal tamit waaw ba pare biir yi de ubbi bopp waaw dëgg alxuraan bi day ubbi li nga xam ne mooy xolam ak kanam waaw ak capacité de mémorisation yëpp da koy ubbi bu demee ci école bi waaye yow koo xam ne alxuraan la mokkal nga naan ko jàngal euh, leçon bu leçon bu demi boo xam ne ay ñetti lii ñeenti lii ñun dañ ki jàngul alxuraan mokkalu ko fa lay nekk waaw leçon morale ni muy gàtti fa lay nekk di ko jàng jàng du ko mën a mokkal waa ji duy ñëw di ko xool di mokkal lépp ku mokkal alxuraan yow loolu da kon boo gisee lu baax am ay nit ñëw di la ko gaaral bul ne bul rek xool naan bon man daal ñii nangam nangam ci loo xam ne te gaa yi lu bari ci ay yaakaar lañ ko te na ah du lu leera ah. waaw man sax dégg naa naan benn benn nijaat la ne mu naan noo kooku masumaa gis nit koo xamante ne nii mu gën a ci nekk mooy mooy par parloo gi nekk quoi <laughs> waaw <laughs> maanaam gis nga moom baax na ba cité religieuse bi nga xam ne bu Sénégal benn ci Sénégal <laughs> këru diine yi mu daan ba mu fa fa mu fa dëkk daanaka du fa génn mukk waaw waaw benn bés la fa mës a génn wala ñaar benn bi xaw ma dañ doon maye doomam wala benn mbokkam boo xamante ne nii manul woon a ñàkk a dem tabam demee dafa ma daneef du fanaan ndax moom xalaatu fanaan feneen beneenum dëkk bu wuteeg dëkk boobee mu naan bam mu demee euh, gis ñëw fa gaa yi ci salon bi ñu toog gaa yi di wa laata ñuy maye sëriñ bi nga xam ne bokkul ak moom tariixa quoi bokkul ak moom yoon beneen kii la nekk di wax di wax wax ju moom affaire bi da koo jëlee kaw quoi léegi ba mu ñibbee ne mu naan leen ah ndeke mbaax am na feneen de <laughs> waaw ndeke mbaax am na feneen yaa ngi gis loolu mooy parce que mooy fanatisme woo boo ko nekkee ñu def leen ci ay cave ay case yoo xam ne ci lañ leen branché mel ni ay fas yoo xam ne eh, dañoo war a def course nëbb seen bët yi nga xam ne fi ñuy daw kese la ñuy xool am na ñoo xam ne noonu lañ leen def waaw moo tax ñooñu summun hum yun bukk yun bukk mun yooyu non loolu baaxul yooyu baaxul sawaay waa ji ba mu jógee foofu lay door a jàpp ne moom lay door a retrouver euh, lay door a découvrir këri naka mbaax am na feneen fu dul moom fa mu jokk kese ndax daa dégg sëriñ ba di wax ay wax yoo xam ne ay wax lu alxuraan ak loo xam ne mooy moom xam na xamante ne ci àddina waaw mooy li lay def naan la ñoom diw bu ko déglu ku dul lii yow daal rajo nangam bi nga xam ne loolu communautaire la ndeen déglu boobu kese kanta beneen ku nekk def lool ñu nekk ñoo xamante ne dañuy nekk nii di dund waaye ku nekk sa couloir nga nekk duñu laalante loolu la lislaam wax innamal mu'minuuna ixwa la wax dëgg-dëgg way gëm yàlla yi ñooy ay mbokk fa aslihu yëwénal leen na bayna axawaykum seen diggantey mbokkoo yi bokkul nag ci yëwénal ngeen nekk noonu ku nekk nekk sa côté di xoole ñeneen ñi comme des chiens de faïence léegi nag bu dee nag ak cérémonie xew ku nekk ñëw jaay fa lëndëm tuur fa nii ne ñun ñëpp a yem ñun ñëpp a bokk alors que kenn gëmul loolu waaw ku ci wéet ne baa kenn waxuñu commencé wax say wax yoo xamante ne nii bu ko ñeneen ñi déggoon du leen neex loolu lépp ñàkk dëggu la ak ñàkk a nekk ci yoonu yeneen bay saa saa yeneen saa saa utaluñu barrière ku fi utal sa waaw ku fi utal sa bopp ay barrière yu tax sa bokku jullit doo doxalanteeg moom yi loolu sa affaire la boo ñëwee ca kanamu borom bi dina la laaj mbokk gama leen boole woon lu tax doxoo ko waaw. waaw loolu ay caaxaan la ay caaxaan la waaw eh, ndeke mbaax am na feneen <laughs> ndeke alhamdulillah eh, moom téere la. <laughs> ma ne xoolal lool kooku yàllaa ko bëggoon a gindi wan ko ne ko ndeke leen indi ko foofu ci mariage boobu sinon noonu la doon kiiwe mooy xoolal lan moo gën a ñaaw nit am am am quand eh, am njort bu ñaaw goog ci ay mbokk jullitam yoo xamante ne ñooy bokkandoo di féete kaaba ga di julli ñooy woorandoo ñooy koreendoo même buñ koreendoo mais bu ñu woorul premier jour bi yeneen jour ñoo koy bokk ba mu def si mujj yeeg wala bu mujj bi wala bu tamaam tàmbali di tabaskee doo di def loolu lépp ba pare nga am njortu gu ñaaw googu gën a ñoom nekkuñ ci dara li baax ci man kese la nekk fi ma nekk xoolal lu ñaaw loolu xoolal xoolal lu ñaaw loolu ak ak ak vision bu borne boobu nga xamante ni nii ba léegi am na ñoo xam ne loolu lañ mel ba pare nag jàpp na ñoom ñu ngi ci dara alors que laysu ala shay nawuñ ci dara zéro sax tooguñu ci billahi waaw képp ku la ne li baax fii kese la nekk mu ngi lay wax lu wuteeg dëgg waaw yow imaamu Malik rahimahullah keroog bi nga xam ne bokk na ci borom xam-xam yi ne moo tax mu tudd mu bind Muwatta téere bu siiw bi waaw bi mu ko bindee bi mu ko bind euh, Haarun rashid nekkoon le khalife des musulmans al-Abbasi da ne ko am na nañu ne moom moo ko wax sax ne ko Malik maag yow ñoo fépp xam-xam man nag yàlla daa def ma nekk ci wàll yor wàllu xilaafa bi tamu ci xam-xam yi manuma boole ñaar yooyu yow nag bindal téere boo xamante ne boo ko bindee léegi du maa jiite jullit ñëpp waaw wa yow est fële ca ca ca ca euh, East Afrique Maroc ba ca Inde ak maa leen jiite fii yëpp maa leen jiite ñoom ñëpp ma ne leen léegi nag ci téere bii ngeen di doxe moom ngeen di jàngal imaamu Maalik ne ko déedéet bul def loolu parce que saxaaba yoneen saa saa dañoo tasaaroo woon ci ci gox yi xoolal loolu mooy lii de neewul ne man maay imaamu daaril hijrati imaamu euh, euh, këru gàddaay yonent bay saasaam nga xam ne buy jàngale ci côté xabru yonent saasaam lay nekk neewul ne man fii la leer gi nekk man kesee ko am keneen amu ko déedéet bañ ko bëggee ne ko sa téere boobu def ko ma yem ci ñépp moom la ñuy doxe mu ne leen déedéet ma saxaabaa yonent bay saasaam te ku nekk leer la goo jële ci yonent bay saasaam ñu tasaaroo ci gox yi ku nekk am lu nga jële ci ñoom loolu nag mënoo ñëw lépp tënk ko ci Medina gi alors que ñoo xam ne moom yeneen saa sam bi tëdd fii moo leen yar def leen li ñu doon ñu jàngale feneen am fay taalibe ma bëgg lépp ñu ko ne fii kese la déedéet imaamu Maalik bañ loolu mooy ça lo c'est ça lan moo tax euh, loolu mënuñu koo am jàpp nañ ne balaa suñuy affaire a baax il faut ñëpp bon ngir ñu baax loolu mooy lan ça c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme pur c'est loolu mooy anaaniya jàpp na lépp ci yow kese ak fi nga bokk ñoom kese la ñu ci def amuñ dara képp ku jàppe noonu yaa ngi ci cànkute waaw ku la ciy suuxam nag di la ci dóor ay waxtaan di la ci dóor di la nettali ay nettali yoo xam ne amul kooku mu ngi lay sànk waaw bu ngeen amee tànk daw leen bala ngeen ba ngeen di ami tànk te ngeen bàyyi di déglu façon yooyu nga xam ne loolu yëpp waxuñu ko lu dul li ñuy jëli seen poos yi kese kenn dëgguwu ci ci ñoom xadiisun kadda ndax dañuy nettali ay nettali yoo xam ne amul ngir gin leen xoy ak téye leen foofu ndax li ñuy nettali naan loolu la sëriñ bépp sëriñ boo xam ne noonu ñoom ñu ko waxee noonu la jàpp mbir yi ne loolu la doon doxal kooku matul sëriñ billaahi waaw sëriñ day yaatu day xam ne njaboot yu ne saa sam dafa yaatu waaw waaw dafa yaatu amul kenn ku ku koo xam ne benn benn ci awliya yi koo xam ne dafa ñëw ne lépp man la ku man baaxoo loolu amul léegi ñii ñëw naan la ay ay ay gàmmukat lañ ay ay ay ay xawma lan la ñu nekk ci tuufu tànk yi di kàcc dañuy kàcc si di wax lu amul waaw nga bëgg léegi nag ñu jàpp yoon ñu seeni wax walla di ko kii nga gis gaa yi nekk ay fanati yu ñuy wax ñii di euh, tëbëka alors que dara jarul tëb waaw tegal effacé yooyu yëpp boo ci amee cassette sànni leen amalu la jariñ te nga déglu ji alquran ak sunna waaw alquran ak waxu yonent bay saa ak waxu nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo koy leeral loolu moo lay jariñ fii ak fa ñu jëm kon nag insha allahu taala ci kaw noonu ci la ñu jeexale xadiis bi ci la jeexale buntu bi tamit waaye am na leneen mooy gis nga yonent saa waxoon nañ la ko à chaque fois dañuy jàngal dañuy wan borom bi ndax ne waa aslim mu tuub comme li ñu waxoon tànk neewul. Ah, anqadtuhu minan naar man maa ko sauvé ci dane alhamdulillahi alladhi dañuy jàngal dee leen wane yàlla waaw dee leen xam ne yàlla mooy defaakoon bi ñun ay intermédiaire lañ moo taxoon mu ne inna allaha huwa al-mu'ti ana al-qasim wa ana abul qasim bi ko yahud bi wax waaw yàlla mooy joxe man intermédiaire am laa dama koy jottali man maay bàyyi ñuy sédd kii waaw maay bàyyi kii séddale kon di wane yàlla nit noonu ngay yare ay taalibe noonu la ngeen di yare mooy nañuy fexe di delloo biri ci yàlla xam ne yàlla mooy def waaw mais du sëriñ du kenn du yonent du dara defuñu yàlla mooy def di ko jaarale ci ñoom moo tax mu ne anqada ci riwaay imam Abu Dawud anqa alhamdulillahi alladhi anqadahu bi minan naar maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom moo ko sauvé waaye jaare ko ci man voilà jaare ko ci man waaye waxul ne man maa ko sauvé loolu la ay point tawhid yu ama ama am solo la yoo xam ne boo ci yare ay nit dinañu xam fi ñu war a teg seen tànk lu ñu jaawale yàlla ak waaw boo gisee jaawale yàlla ak yi bari mooy nii lañ leen yarewul yarub yonent bi sa sa bi mu doon yare saxaaba bi te moom la ñuy yare ñun ñëpp ba ilaa yawmiddiin képp nag ku taxaw ne moom nga fi nekkal ci mu boobu sëriñ wala yu mel noonu manoo lu dul jaar fi mu jaarale woon saxaabaan bi boo ko teggee yaa ngi commencé di dugal nit ñi ci ay giraawaal waaw te nag nañu xool ñi nga xam ne ñoo jéem a yaraar ren naan dañuy tarbiya te jaaruñu xa jàngale ñu ne saa sam seen yoon naw ci xoolal ñi nga xam ne nee nañ tarbiya nañ leen ba pare tey lañ gën a yàqu laata ñuy ñëw ci ñoom lañ tane woon waaw bi ñëwee ci ñoom lañ gën a yàqu nga ne ma noo am na yu bari nag naanatuñu defatuñ lii tuxatuñ ma ne la waaw même yooyu buñ ko deful seen pas-pasa yàqu ñooñu waaw te kii tux te pas-pasam baax moo gën ki nga xam ne tuxut te pas ma la ma ne tux kese nga wax pas-pasam baax xam na ne li muy def bàkkaar la waaye nag bakkan moom la topp xam na ne ah yàllaa ko xaraamal de kooku moo gën ki nga xamante ne nii moom du ko naan du def yooyu ba pare jàpp ne fii mu ne moom yooyu yépp daganoon na waaye nag da koy bàyyi parce que moom dafa intègre dafa nangam wala pas-pasam baaxul këlee ku gën waaw kon nag faut faire très attention dañuy wan nit ñi yàlla waay waaw dañuy wan nit ñi yàlla yàllaa fi ne de waaw waaw waaw dina jaarale nag ay mbir ci jaam yi waaye bul jaawale yàllaa pas yow kon nag ñu yem noonu ba di ñëw insha allahu taala ñu gis.